ad-Dimashqiyu ash-Shafi'iyu rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabil asaani wal arba'iin ba'dal mi'a wa an Anas radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala atasa rajulaani inda annabii sala allahu alayhi wasallama fa shammata ahadahumaa walam yushammit al-aaxar fa qaala alladii lam yushammithu atasa fulaanun fa shammattahu wa atastu falam tushammitnii fa qaala haadaa hamida allaha wa innaka lam tahmadillaah muttafaqun alayhi kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah ginnaaw bi ñu gisee ci suñu jotaay bi ñu génn hadith huit cent quatre-vingt ci buntu bi ñu nekk muy chapitre cent quarante-deux téeméer ak ñeent fukk ak ñaar baabu istihbaabi tashmiiti al-aatisi idaa hamida Allaha ta'aalaa ba dem jeex ñu gisoon hadith huit cent quatre-vingt mu ne woon wa an Abii Muusaa radiyallaahu anhu annahu qaala sami'tu rasuulallaahi sallallaahu alayhi wa sallam yaquul idaa atasa ahadukum fa hamida allaha fa shammituhu fa in lam yahmad illaha fala tushammituhu tey ñu war a yu xarit bi nga xam ne ci suñu jotaay bii ñu génn waxoon nañ ci wax ko waxati ci ndax ñoo niroo ay masala eh, yu ñuy wax mu ne waan Anas ibn Maalik waan Anasin ken <laughs> waaw waan Anasin mu ngi jële ci Seydina Anas xaadimu Rasuulillah eh, Zul Udunayni Abu Hamza ah, radiyallahu ta'ala anhu xaadimu rasulillah alayhi afdal salaatu wassalaam annahu qaala nee na atasa dafa tisóoli rajulaani ñaari góor inda nabi mooy ku nekk ci ñoom dafa tisóoli fekk ci jotaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam fa shammata ahaduhuma wa lam yushammit al-aaxar kenn ki yonent salaatu wassalaam ne ko yarhamukallah keneen ki waxu ko yarhamukallah fa qaala alladhi lam yushammit ki nga xam ne yeneen saa salaam waxu ko yarhamukallah waa ji ne mais yeneen saa salaam ah tout à fait fulaanun fa sammat waaye yeneen tubaab yi saa salaam ah diw rek diw eh, moom dafa tisóori fa sammat nga ne ko yarhamukallah wa atastu man ma tisóori fa lam tusammitni ah man de moom bi ma tisóolee waxuma yarhamukallah Ah, mooy laaj la fa qaala saa saa ne ko hada hamidallah kii moom dafa sant yàlla wa innaka kantaa yow lam tahmadillah bi nga suuree waxoo alhamdulillah santoo yàlla mu ne xadiis bi muttafaqun alayhi hmm? muttafaqun mooy al imaamu al xaafidu al muslim abul xuseyn bokk nañ ko solo léegi laaj bu njëkk mooy est ce que ñoom ñaar bongo ko solo ñu ne la déedéet seen sëriñ al imaamu ahmad muhammad ak bokk taalibe di al abu daawuda borom gaal gi ñu gisoon bi wees ak ak al imaamu tirmidi ak al imaam ibnu maaja al-Qazwini rahmatullah alal jamii daal dinañ koy solo al imaamul Buxaari yii ci ñaari buntu la ko ëndi kitaabul adab yëpp bu njëkk bi baabul hamdi lil aatis buntu bi wax sant alhamdu cant lil aatis mooy ki nga xam ne dafa ne dafa euh, euh, sa euh, tisóoli mu ne alhamdulillah waaw waaw mu ne alhamdulillah foofu la ko indi beneen buntu bi mu ko indi mooy buntu bi nga xam ne mooy ci kitaabul adab baabu laa yushammitu laa yushammatu al-aatis laa yushammitu al-aatis idhaa lam yahmadillah waaw kenn du laa yushammatu al-aatis kenn du wax yarhamukallah ci tisóoli bu dee ne santul yàlla te lool mooy mas'alaan mas'alaan yooyu lañ taxawoon ci hadiis Seydina Abu Muusaa bële Euh, waxoon nañ la imaamul Buxaari hadis bii nii bu Seyna Anas bii moom la ñu woon ci buntu boobu waaw ndax hadis day remplir lay condition léegi foofu kon lu ko mu ne kon buñ jëlee bu njëkk baabul hamdi lil adl mu ne haddasanaa Muhammad ibn Kasiir al imaamul Buxaari mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Muhammad ibn Kasiir di Muhammad ibn Kasiir al abdi Abu Abdillah al Basri rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddasanaa Sufyaan mu ne nettali nañu Sufyaan di Sufyaan ibn Sa'iid ibn Masruuq Abu Abdillah al-Kufi rahmatullah ala al-jami' qala hadathana Sulayman mu ne nettal leen Sulayman di Sulayman ibn Tarkhan at-Taymi rahimahullahu taala nekkoon mooy baayu al-Mu'tamir al-Mu'tamir ibn Sulayman mooy kii Sulayman bi moo ko juróon mooy ibn Tarkhan ah al-Basri al-Qaysi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 fa qiila lahu fa qaal kii da ne fa qiila lahu ñu ne ko waaw ah fa qaala mu ne ah hada hamidallah waaw waaw sauf que ci euh, kii dafa sant Yàlla fa qiila lahu fële kanta beneen bi dane waa ji moo wax <laughs> waaw fa qaala ar-rajul mooy ci baabu laa yusammatul aatis idaa lam yahmadillah foofu dane fa qaala rajul kon ci ñu xam ne ki wax mooy waa ji waa ji mu newul alhamdulilah moom ci boppam moom la waaw moom moo wax ya rasulallah shammata hada foofu dane ko yow ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam ah shammata hada kii neew yarhamukallah walam tusammin nii te man waxuma ko waaw léegi kon noonu la ko indee fii hada hamidallah wa hada lam yahmadillah ka anta al imam abul husayn benn bërëb kese la ko baabu tashmiit al-aatisi al-imaam Abul Husayn mu ne rahmatullah alayhi haddathanii Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr moom lañ gis jotaay bee ñëwee muy Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr al-Hamdaani Abu Abdirrahmaan al-Kuufi rahmatullahi alayhi qaala haddathanaa Hafs mu ne wa huwa ibn Ghiyath imaam Muslim mu ne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 Tarxaan moom la at-Taymi <laughs> mooy Abul Mu'tamir mi ngi gis ci riwaa Imaamul Buxaari an Anas ibn Maalik radiyallahu anhu annahu qaala atasa inda an-nabi sallallahu alayhi wa sallam rajulan fashammata ahaduhumaa wa lam yushammit al-aakhar faqaala alladhii lam yushammit voilà bii la indi ci li nga xam ne mooy Riyaad bi lii la Imaamul Nawawi indi atasa fulaanun fagammatta wa atasta ana falam tusham minni qala inna hadha hamidallah wa innaka lam tahmadillah voilà <coughs> kon mu ngi noonu léegi nag kon ginnaaw bi nga xam ne la ñu gis lii muy eh, njàngale bi muy njëkk bi muy taxrij bi fekk nan ko la daal di indi ak ñeneen ñu ko solo ñoom léegi nag mu des <coughs> ana ban lëkkaale deuxième jàngat la suñu kii di am ak suñu bunt bi dañ naan la lëkkaale bi mooy bunt bii di wax ci sopp gu ñu sopp ki nga xam ne dane tashmitul atif iza hamidallah wa karahati tashmit iza ni'malillah ta'ala waaw mooy sopp gu ñu sopp nga wax waa ji waaye sib gu ñu euh, euh, waa ji tisooli te waxul alhamdulillah nga naan fii dafa leer yonent bay sa salaam moo doxale mbir mu mu jeex ki ne alhamdulillah mu ne ko yarhamukallah ñaanal ko yiw barke yërmali la ko kanta ki nga xam ne defu ko kon le fait que dem saa salaam non seulement hadith sayna Abu Musa biñ génnoon mu ne ku ko def ku newul alhamdulillah bu leen ko wax yarhamukallah ba pare moom mu defal ko boppam loolu day wane ne kon lii lu mu lii mu gën a néew mooy du sit la waaw nañ leen ni niw ne ñenn ñi ne nag dafa xaraam ñenn <laughs> ñi waa jumhur nañ ko sit voilà mooy lu gën a néew àtte buñ ko mën a jox mooy lii dañ ko si ndax yeneen saa saa non seulement nee na nit ñi ku sant ku ku tisóoli sax lu yàlla bu leen ko wax yarhamukallah moom ci boppam am ku nekk ci wetam kii tisóoli na alhamdulilah mu ne ko yarhamukallah keneen ci tisóoli waxul dara waxu ko tus ba pare muy leeral waa ji di wax ni laaj mu ne ko parce que kii daa sant yàlla aroon ko santoo yàlla. kon nag leer na fii da ko na kon loolu lu ñu simple minimum waaw comme di wax waaw am na Euh, léegi mu des ginnaaw loolu kon lëkkaale bi leer na waa rajulaani yi mooy ñan ñaar ndax boo fàtte jataay bi ñëwee suñu doon wax imaam Ibnul Arabi li mu doon wax ne ay jahaala ak <laughs> riiraakool la ki nga xamante ne nii euh, euh, moom dafa tisool wax la alhamdulilah kenn du nekk naan ko di ko fàttale yooyu yoneen saa salaam voilà mu ngi nii lii waxul ne daa fàttale waa ji dara waaw te ba pare nee nañu bu leen ko wax bu waxul alhamdulilah bu leen ko wax yarhamukallah waaw ba mu naan boo fi nee nag alhamdulilah yarhamukallah kooku moom dajale na ñaari réer kon ñaari réer moom <laughs> <laughs> waaw ndax mu ngi tegal premièrement mu ngi teg boppam loo xam ne sharia tegu ko ko waaye deuxièmement mu ngi ñëw di wax yarhamukallah alors que waa ji wax alhamdulilah quoi loolu yëpp mu nekk ñaari réer waaye waxoon nañ la al imaamu Nawawi waxoon ak nettalib al imam alimu Sham euh, euh, al Bayruti di al imam léegi ñaari euh, bo biñ koy wax ñu ngi naan ñaari góor yooyu ñenn ñi dañu ne bon Amir ibn Tufayl la de kàccoor bu mag bi <laughs> waaw kay attention de non kooku Amir ibn Tufayl la non il faut faire plus attention que sooy c'est un kàccoor en puissance <laughs> moom il a mu euh, mu yées mi waaw mu yées moom Amir ibn Tufayl léegi mu des euh, euh, nu mu tudd waa ñaar ñii koy régler affaire boobu hein mooy euh, régler affaire boobu moo ci des mooy mais ñaar ñi est-ce que réellement est-ce que réellement est-ce moom la quoi waaw waaw mu ngi noonu euh, léegi léegi ñu xool xam nga ah, xaadisatu Bi'ru Ma'una eh, mooy xew xew boobu ñu moom mu assassiné woon gaay benn kiiwam la benn bàyyi te mu di Abul Bara moom mooy euh, Abul Bara du du du Abu Tufayl la dem non Abu Tufayl euh, bon euh, doo Amir ibn Wasil la bële tamit mooy non Abul Bara kenn euh, moo doon mulaa'ibul asinna voilà bii paas dama dama ne Abu Tufayl mulaa'ibul asinna non non Abul la moom moo doon mulaa'ibul asinna nekkoon sangu Banu Amir ibn Sa'sa'a moom <laughs> moom moo ñëwoon Yonent bi alayhi salaam moom nag kilifa la ci Abu Amir mi ci Amir ibn Tufayl mi waaw. moom kii la woon moo doon euh, bàyyita xam la woon voilà moom euh, abul bara moom amir ibn malik la tuddoon muy euh, ñu xamewoon ko abul bara abul bara al-amiri nekkoon mulaibul asina moom moo ñëw na yeneen tubaab saa saa bon convaincre ko ko man de sa lii ngay woote moom yenn saa saa da koo ci diine mais gëmul mu ne rafet na de waaye man yonent saa salaam daal li ma gis mooy seli boo ci yónni sa saxaaba yi ñu dem woo waa Najd yonent ma lay saa salaam ne yii waa Najd wóolu ma leen dara mu convaincre wax yonent saa salaam ba yonent saa salaam jël ñu baax ci saxaaba yi waaw soixante-dix ci saxaaba yi yu mag yi qurra yi yónni leen quoi waaw mu dem bi mu demee euh, mbokkam mii nga xam ne moom euh, Abul Bara euh, moom moom moom bàyyi la ci moom quoi. Ah, Maalik Aamir eh, ibn Maalik bàyyi ci xel ci moom eh, kàccoor mu kàccoorte foofu kàccoorte foofu daal di faat ñi nga xam ne assassiné ñi nga xam ne ñooy saxaabaay yonent bi alayhi salaam Abul Baraa boobu nag léegi nañ lijjanti mais est-ce que réellement moom la lañ xool imaam al-Haafiz Hajar mu ne lii imaamu Anas radiyallahu anhu ne abasa rajulaani dafa xisóor yi ñaari góor mu ne lii nii rajulaani bii xadiis bu mel nii Seydina Abu Hurayra soloo na ko ci Seyna ci eh, Imaamul Buxaari mi moo ko solo waaye ci Adabul Mufrad te Imaam Ibn Hibbaan daal dina koy solo ba pare daal di koy wéral voilà daal di koy wéral foofu solo na ko daal di koy wéral ah ne foofu lan la wax da ne kenn ci ñoom ashraf min al axar wa anna sharif lam yahmad waaw mu ne ñaari nit lañ ñoo ñëw ci Yonent saasaam kenn ki nag ab ab kii la ab sharif la mooy ko tedd la ci wàllu askan. voilà c'est un dignitaire waaw koo xamante ne ci biir arab yi ku ñu ku ñu màggal la en tout cas caw ku amul juddu wala yu mel noonu waaye keneen ki nag moom moo nekkul kilifa noonu ko wax léegi nag ki nga ne mooy kilifa moom moo santul yàlla nag waaw kay sharif bi ci woppam moom moo santul <laughs> waaw léegi bo bi mu santul nag après nag muy laaj yonent bay saa saa waa lu tax voilà mooy mooy as sharif moom moo santul yàlla. mu ne wali Tabarani min hadith Sahl ibn Sa'd mu ne na ko noon al imaam at-Tabarani rahimahullahu tabaaraka wa ta'ala daal dinay solo lii jëlee ko ci yoonu Sahl ibn Sa'd eh, keni annahuma Aamir ibn Tufayl wa ibn akhihi ne mbir mi foofu moom dafa leeral Sahl ibn Sa'd as-Saa'idi Abul Abbaas radiyallahu anhuma moom dane non affaire bi xam nga la Aamir ibn Tufayl la mooy kàccoor bi ki assassiné waa assassiné lu waa Bi'ru Ma'una Ah teenu mauna ba moom la ba pare ak doomu mbokkam ñoo fa àndoon waaw bi ñu àndee doomu mbokkam boobu ndax kilifa kon moom mooy sarif waaw moom moom ndax kilifa la woon <laughs> kilifa la woon foofu waaw sauf que bàyyiti xam bi moo gënoon nekk kilifa foofu loolu moo tax yonent bay saa saam bi ko bàyyiti xam bi euh, abul bara waxee loolu yonent saa salam wóoluwul affaire bi quoi xelam dalu ci mu ne ko maa leen yiir mais bi mu demee Euh, euh, euh, kiiwam bi doomam ji di Abu Tufayl kàccoor bi daal di leen daal di xotti lool daal di leen faat moo tax ba xabaar bi dikkalee Yonent sallallahu alayhi wasallam ne faat nañu saxaaba yi ba ñeen ñi ci ñu ndaw lañ moo ne ah lii lépp jëfu Abul Baraa la waaw waxoon naa ko de waaw waxoon naa ragaloon naa ko affaire bii nii moo taxoon bon bëgguma leen fa woon a yónni waaye waaw yàlla daal Euh, moom daal euh, voilà léegi kon <laughs> Seydina Saalum ne Saadu mu ne euh, Abu Tufayl la woon non man Abu Tufayl non man Abu Tufayl boobu ba léegi ah Aamir Abu Tufayl bi <laughs> voilà moom moom la woon ak benn doomu mbokkam ñoom ñaar la woon léegi nag kon loolu la sauf que. ah euh, léegi euh, loolu euh, par exemple da nga naan kon affaire bi lii la ah léegi nag sauf que wax ji yëpp mooy waa riwaaya bi ne fa qaala gis nañ ko sànk bu sëy naa kii bi imaam muslim bi waa ji da ne fa qaala ar-rajul ah, ya rasulallah waa kàccoor boobu yéefir boobu te moom yéefir la woon moom mu doon déclaré waaw moom dina wax ya rasulallah moo la imam al-Hafiz Ibn Hajar mu ne wa hada qad yu'akkiru ala ma fi hadith Sahl ibn Sa'd anna ash-sharif al-mazkur huwa Amir ibn Tufayl fa innahu kana kafiran wa mata ala kufri waaw mu ne ah lii de xaw naa dina nëx nëxal nag mooy riwaaya bi nga xam ne imaamul Buxaari ci boppam andi na ko mais gis nañ bu imam Muslim bi sànq foofu dane waa ji dane keneen waa ji waxul yarhamukallah dane ya rasulallah yow ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam dul jullit dina wax yoneen sallallahu alayhi wasallam ya rasulallah nangul ko ne ndaw yàlla la mu ne lii xam mën naa nëx nëxal hadith sayna Sahl ibn Sa'd bin Amir ibn la waaw ndax moom yéeféer la boo xam ne dafa dee ci kéeféer waaw moo doon dee nar a dee ci kër benn jigéen mu ne eh mukk mukk mukk parce que marcho la mu ne mukk dee ci kër jigéen teg ma ci sama gëlëm <laughs> ñu teg ko ci war waay wi la dee waaw <laughs> waaw benn feebar boo ko dugg sawaay mu daal di xël ko mu ne moom moom moom euh, moom moom wax dëgg yàlla am nag rus la ñuy ah, l'histoire di nettali naan ci kër benn jigéen laa laa deewee man amir <laughs> nuttu fayelu <laughs> léegi mu ne lii man naa nëx na xol loola ah, moom yéefar loolu boo xam ne ci am la dee kon lool fa yamudu day sori an yuxaatiba nabi sallallahu alayhi wasallam bi qawli ya rasulallah lool day sori muy wax ak yonente bi naan ko yow ndaw yàlla li mu ne waaye ah loolu benn mbir la waaye waye tama yakuna qaalaha ghayra mu'taqidin biha mu'taqida bal bi'tibari ma yuxaatibul muslim mais waaye mën naa nekk muy Amir ibn Tufayl waxu ko parce koo gëm waaye euh, comme que jullit ñi noonu lañ koy wax mu ñëw rek wax ni jullit ñi wax na ah. comme yéefar yi fii xam nga da ngay dégg yéefar yi wax may atte nañ ñoo xam ne l'islam kese lañ bañ naan le prophète te fépp fuñ nee le prophète te waxuñ kan la Occident wu fépp mooy yonent bi saa saam lañ ci jub Sayyiduna Muhammad saa saam te gaa yi gëmuñu ko moom lañu te bëgguñu ci moom pourtant da ngay dégg naan le prophète waaw waaye est ce que loolu day war dañ koo gëm non parce que dañoo wax rek da nga xam ne loolu la julli di di wax waaw mu ne loolu tamit mën na nekk loolu la ah waaw <laughs> mu ne waaye tamit waaye yelu la tamit an takuna qissatu li Amir ibn Tufayl al-mazkur mu ne waaye man na nekk est ce beneen Amir ibn Tufayl parce que Amir ibn Tufayl yi bu doon na waxoon nañ la ko fan yële ne du moom kese ah kàccoor bi am na ay saxaaba ne yu baax yoo xam ne mu ne ndax ko mu ne est kon du kenn ci ñoom ñooñu parce que man na nekk euh, comme que Sadou euh, Saad da ne Amir ibn Tufayl la mais mën na nekk kenn ci saxaaba yi amoon même tur bi waaw Abdullah mu ne fa fi saxaabati ndax am na ci saxaaba yi Amir ibn Tufayl al-Aslami am na saxaaba boo xam ne Amir ibn Tufayl comme waañee la tudd waaye al-Aslami yi bokkoon ci waa Aslam mu ne lahu dhikrun am na tudd fi saxaabati wa hadithum ak ci euh, mbooloom saxaaba yi. wa xadiisu nag xadiis boo xam ne rawaahu anhu Abdullah ibn euh, euh, Abdullah ibn euh, Burayda al-Aslami xadiis boo xam ne ko jële ci moom mooy doomu mooy Abdullah di doomu Burayda al-Aslami radiyallahu anil jamii mu foofu mu ne haddathanii nettali na man Abdullah ibn Burayda ammi sama baay Aamir ibn Tufayl nu yàlla Aslami voilà bokkoon ci waa Aslam mu ne ko benn la ko tudd ci saxaaba yi Amir ibn Tufayl wa fi saxaabati aydan Amir ibn Tufayl al-Azdi mu ne am na keneen koo xam ne Amir ibn Tufayl al-Azdi la tudd voilà voilà kon nag mu ne kon fa in lam yakun fi siyaaq hadiis Sahl ibn Sa'd maa yadullu anna Aamir al-mashhuur ihtamala an yakuuna ahada haadayni mu imaam al-Haafiz ibn Hajar mu ne kon bu ne ci siyaaq ni hadiisu Sahl ibn Sa'd bi ñëwee du Aamir ibn Tufayl bi gën a siiw mooy yéefir moom parce que kàccoor tamte euh, euh, Amir ibn Tufayl dafa siiwoon leer ak ñi mu assassiné ci saxaaba yu baax yi moo taxoon mu siiw quoi ci mbon nag la siiwee ci lu bon mu ne bu dul ne bu dee ne amul luy wane foofu que ne moom la kon mën naa nekk ñaar ñii soit Amir ibn Tufayl al-Aslami wala Amir ibn Tufayl al-Azdi amaana muy kenn ci ñoom ñaar waaye Imaam al-Hafiz ibn Hajar ne summa raja'tu mu'jam at-Tabarani mu ne ginnaaw gi ma def baxte bi seetaat affaire ma daal di revisité wax xool Mu'jamu Tabaraani téere imaam at-Tabaraani boobu fa wajadtu fii siyaaq hadiis Sahl ibn Sa'd ma gis ci hadiis Sahl ibn Sa'd bi ad-dilaala li leeral az-zaahira bu leer nañ ala annahu Aamir ibn Tufayl ibn Maalik ibn Ja'far ibn Kilaab al-Faaris al-mashhuur parce que c'était un cavalier bu siiwoon bu ayoon sax waaw bu bu bu siiwoon da ay mais nag dafa tàcc foofu quoi waaw. nee bi ma seetaatee moo ñëw Tabaraani gis lu leer naññ que ne moom lay wax mooy kaccoor bi la du ñeneen ñee ma yaakaaroon ne déedéet du kenn ci ñaari saxaaba yu màgg yoo yël waaw mu ne wa kaana te foofu qadimal Madina dafa ñëw Madina wa jaraa bayna wa bayna Saabit ibn Qays bi hadrati Nabi sallallahu alayhi wasallam kala bon loolu taxu ñoo jóg loolu taxoon nañ ci siira bi yaatal fekk mu jote <laughs> mbokk Saabit ibn Qays ibn Shammas saxaaba boobu nga xamante ne porte-parole yonent bi bi hadrati nabi ci teewu yonent bay saa saa amoon wax du bon ñu jàppante woon ko am lu ñu doon wax seen biir waaw parce que Amir dañ ñëw di góodee ko jaay ne ay nangam ak nangam quoi wal iyaazu billah summa atasa ginnaaw gi nag mu daal di tisóoli ibnu akhihi doomu bokkam bi fa hamida mu doomu bokkam bi mooy di ñëwee noonu <laughs> ba ba am lu muy doon wax ak am joteeg euh, kii ci wàllu wax quoi Saabit ibnu Qays léegi doomu bokkam mi mu fi àndal daal di daal di tisóoli daal di sant yàlla fa sammatahu nabi sallallahu alayhi wasallam yeneen saa sallam ko yarhamukallah summa atasa amir ginnaaw gi moom daal di amirul tufayli ci boppam daal di nag tisóoli falam yahmat falam yashamit santul yàlla yonent bay saa sallam daal du koy daal du koy tashmit daal du koy ñaanal eh, yëlmu de fa saalahu léegi nag ci la laaj yonent bay saa sallam mu ne al hadith wa qissatu te ci foofu euh, ci euh, moojamu tabaraan yi foofu ca la leeralaale tamit qissatu ghazwatu bi'r ma'una xare bi'r ma'una biñ la doon wa kaana huwa sababu fiha ta amir mu yées mii nii ah ibn Tufayl moom nii moo doon sababu xeex boo bële euh, li nga xam ne moo fa amoon <laughs> waaw wa maata Amr ibn Tufayl ba'da dhalika kaafiran fi qissati law mashhura fi eh, moom dee na après Amr ibn Tufayl ginnaaw loolu nekk bi yéeféer ci nettaleen bu siiw ba mooy bi ñu la doon sànq rek mu ne imaam ibn Ishaq eh, boroom tafsir bi ma naan boroom tafsir boroom siira eh, sëriñu si waa ahlu siyar wal maghazi ak ci àndul moom nettal nañ mooy boobu rek bi mu demee kër soxna benn jigéen fa la naroon a deewee fa la ko mbir mi dale muy waaj a dee teg leen ma sama waruwaay ma génn wop pop pop pop pop ñu naan man di ma nettali saak dee ñu naan ci këru jigéen benn jigéen laa ci <laughs> bon am na ne xaw ma ci ba occasion lañ doon nettal ma ne xam naa moom féministe yu soof yi moom buñ ko déggoon amirum du tubaay non seulement ak kàccorteel leer na <laughs> mais féministe yi dinañ am ñoom itam lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu wax comme que ñoom lu yëngu ñu wax fii moom dinañ gën a wax <laughs> <laughs> waaw c'est un match à mort <laughs> en plus waaw waaw waaw akbar waaw mu ne léegi kon loolu leer na kon nag kon affaire bi Amir ibn Tufayl la kon lii moo taxoon ma la yeneen ci bari saa saa kon hadith boobu euh, pour euh, kii ne euh, li imam Ibn al-Arabi al-Maliki doon dàq ba pare naan loolu ak riir la ba imam An-Nawawi ne déedéet imam Ibn al dafa juum axtaa ci ci zaamam di mu def waaye bi dogu naan mbir mi ak réer la lool déedéet lii ci baabu nasiha la fàttali kese waaye loolu la lañ ma waxoon la voilà loolu laa loolu wax ne eh, eh, bu imam na arab yi nañ ko dégg dinañ mën nañ ko dégg daa xolewu ci xadis yi dëgg la waaye eh, est-ce que waajoo di jullit la woon loolu dinañ ko gis gëm gis nañ li ci imaamul xaab na xajar def mooy kon kooku réellement waa ji nekkuloon jullit Amr ibn Tufayl al-Kaccooru Kabir la woon waaw ala euh, bu yiis bi kàccoor bu mag bi la woon léegi loolu ginnaaw mais sauf que hadith sayna Abu Musa bi day dëgëral waxu imam Ibn Arabi ba léegi te imam Abu Musa ci boppam mooy bi génn bi passé dëgëral loolu moo tax moo taxoon ma ne la kilal qawlayni daal waji bu ci nekk am na noo koy xoole loo xam ne euh, dëgër na quoi voilà kon loolu lu am am solo la waaye kon leer nañu kon waa jii nii moom euh, li imam al-Hafiz Ibn ne moom dafa leer nañ ñu wax revisité Mu'jam at-Tabarani que ne te keneen ki mooy ibnu akhihi doomu mbokkam la boo xamante ne nii moom jullit la woon waaw <laughs> kon loolu lu amaam solo la <laughs> waaw moo ko tey hada hamidallah wa hada lam yahmad kooku moom mooy da koo bàyyi moo tax fi hadith sayna abu hurayra bi dana inna hada dhakara allah fa dhakartu waaw wa anta nasita allah ah yow kii daa tudd yàlla yow nga bàyyi du daa fàtte de kii daa tudd yàlla ma ma ma fàttali ko waaw dafa tudd yàlla ma ma jàppale ko ci gin ko koo kii waaye kantaa yow moom wa anta nasiita allah yow na ngaa tay tay tay da ngaa tay ba li nga xamante ne mooy tudd yàlla yow nga ba mu ne ko yow danga bàyyi tudd yàlla nga def waaw yow yaa ko tay da bàyyi tudd yàlla léegi nag ma bàyyi la waaw fa nasiitu mooy la alxuraan doon wax naan bi mu ne Euh, euh, euh, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa waaw mu ne képp koo xam ne dafa dummóoyu wa man a'rada an dhikri képp koo xam ne dafa dummóoyu suñu suñu suma sama sama kii bii nii sama sama kii bii nii sama sama tudd yàlla bi muy alquran lii xew mooy eh, eh, eh, fa inna lahu ma'ishatan dankan koo dina am dundu ju karaj bu metti waaw bu metti àddina day metti waaw ak lu ko yàlla man a may ci aradu dunya mooy day nekk koo xam ne mbir mi day metti ci moom waaw day am lu ne gàññ waaye daal am na benn vide bu muy yëg ci xolam waaw moo tax boroom xam-xam ba ne woon gis nga boroom nguur yi bu ñu xamoon rafaahiya gi ndaataa tëllëx ak féex ak gi ñu nekk ñun di ko dund ci suñu xol ndax gëm gu ñu gëm yàlla ah yàlla nekk suñu xol fees suñu xol feesal ci leeram nga xam ne mooy wax problème bu ñëw day mel ni doom day fees waaw ci ñun ak lu mu réy bu ñu xamoon loolu doon nañ wàcc seen nguur yi ñëw li xeex ak ñun ngir nangu loolu waaye nag xamuñu ko wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka waaw dund ko karit ngay am boo dund mooyoo alquran doo ko jàng premièrement doo ko doxe doo ko réviser dara dara am du dara ci yow waaw nga bëgg doxal sa dund saa moom leer ne lii moo lay dal wa nahshuruhu loolu mooy ci àddina waaye dinañ ko dekkil yawmal qiyaamati a'ma dinañ ko dekkil yawmal qiyaamati bisu taxawaay ba a'ma mu nekk koo xamante ne nii mu nekk koo xamante ne nii day silmaxa wa nahshuruhu yawmal qiyaamati a'ma léegi nag waa ji di wax neen borom bi wa rabbi lima hashartani a'ma waay rabbi ay sa borom li ma xasabtani waa lu tax nga dekkil ma ama may silmaxa xaala mu ne ko eh, eh, eh, kazalika naka nii atatka ayatuna naka nii la la dikkaloon suñu aaya yi fa nasitaha mooy nga bàyyi ko du danga koo fàtte ah. mooy nga dege leen fee liñ dege waaw nga dege leen nee sama laaya yi saway loolu nga defoo la ci àddina bi wa kazalika na ko noonu al yawma tunsa lañ lay bàyyee nee du lañ lay fàtte yàlla dina fàtte <laughs> wama rabbuka lan la waxati wa ma kaana rabbuka nasiya sa borom nekkul koo xamante ni nii kuy fàtte la la kenn fàttewul kenn borom bi fàttewul xam nga lan la yow comme que laaya yi dafay ne woon laaya yi dafay ne woon ngay ngay ngay kii ngay ngay ngay dox doxlu ah wa ma kaana rabbuka nasiya nga teg leen ne sa boroom kon du fàtte kon wa kadhalika al yawma tunsa yow tey noonu lañ lay tege nee ne bala kii itam loolu la loolu la loolu la yonent saa salaam di wax fii ne kii moom daa tudd yàlla ma fàttali ko ñaanal ko yàlla kantaa yow da bàyyi sciemment ci doog tey volontairement tudd yàlla man itam ma bàyyi la fee waaw kon nag mu ngi noonu <laughs> waaw kon nag Ah, loolu lu ama am solo la kon da ngay gis ne xadiis bi ah lii la ko wax eh? waaw <laughs> waaw eh, eh, kon lii mooy comme fi ñu jóge dañuy gis ne xadiis bi dañ ci yoonal di sant yàlla ti sóoli sant yàlla ñu daldi di koy wax yarhamukallah waaw yarhamukallah waaye dañuy jàng ci hadith bi nit ki même bu dee Amir ibn Tufayl la waaye loolu saxaaba yi radiyallahu dañ ko doon def te bu doon ne du laaj bu ñu war a def yeneen saa salaam dina ko ne waroo woon a laaj yi dina ko corriger voilà mais mooy léeg-léeg bu àtte ñëwee euh, euh, euh, bu dee jullit da ngay gëm ne li ñu àtte noonu la mais nga bëgg a xam rek waaw ngir yokku jariñ nga laaj Euh, lan lu waral lii moo tax mu ne yeneen salaam bon waa ji nag moo Amir ibn Tufayl moom laaju woon ngir lool <laughs> waaw waaw ndax gis na lii xew te loolu moom la soxnaay Abu Musa bi Safiya daal di laaj euh, euh, ki nga xamante ne mooy Abu Musa voilà ne ko Abdullah ah, man de Safiya bintu Damun wala Dumun ne man de sama doom ji daa kii <laughs> moom de ak ci sóoli euh, na waxoo ko yarhamukillah yarhamukallah ah tantam <laughs> waaw mooy laaj waru ko wax ko waaye mu laaj mu leeral ko illa bi pare wax ko li tax ma fan laa teg sama jëf jooju loolu euh, tamit lu ama am solo la waaw waaye hadis bi day jàppale kan waxu Ibn al-Arabi yi biñ la doon wax sànq rahmatullah ala Maalik yi ne ki nga xamante ne <laughs> dafa tisoo li dawal alhamdulilah kenn duñ ko talqiin naan ko aywa sa te euh, euh, la euh, waxal al wax alhamdulilah mooy xadis bi ci zaahiru xadis bi loolu lay war ndax yeneen saa salaam waxu waaye bon li imaam Ibn Battal waxoon ne loolu leen na rek yeneen saa salaam da ko bëggoon a yor da ko bëggoon a yar kese <laughs> waaw da ko bëggoon a yar quoi. Hmm? Eh, waaye eh, te loolu gisoon nañ baxt boobu taxawoon nañ fi que ne eh, bon loolu mën naa nekk waaye ci ay doo ñëw dina koy la mais da koy xamal comme li imam al-Awzaa'i lu rafet loolu mu defoon waa ji ne ko yow ko ki sóoli lu muy wax waañ ne ko yarhamukallah mu ne <laughs> alhamdulillah la mu ne ko kon <laughs> waaw léegi mu ngi noonu waaw léegi moo après kanta yeneen côté beneen kon lii ci kaw nii Imaam An-Nawawi buñ gisee hadith yi indi lépp lépp fi ñu jóge ba léegi boo gisee hadith yi mu fi indi bañ commencé ba léegi bunt bi mooy hadith yu wane ne dañoo sopp ki nga xam ne dafa tisóoli ñu na wax moom dañ koo digal mu ne alhamdulilah loolu la joonal bu ko waxee ki nga xam ne moo nekk moo nekk dégg ko ci wetam même bu dee sore da ko déewu ko waaye mu ne alhamdulilah na ko wax yarhamukallah waaye it ki nga xam ne moom dafa ci sóoli te waxul alhamdulilah ñu bañ koo wax dara léegi nag hadith bii di ñëw nag mu ñëw nag di ñu indil yeneen i comme que buntu bi bul fàtte baabu istihbaabi tashmiitil aatifi idaa hamidallah taala buntu sopp guñ sopp daal di ne yarhamukallah ki nga xam ne dafa ci sóoli bu ne alhamdulilah wa karaahati tashmiiti sib guñu sib nga naan ko yarhamukallah idaa lam yahmadillah taala bu dee santul yàlla. wa bayaani aadaabi tashmi ak tashmit di leeral tegginu nan la ñuy wax yarhamukallah ak yooyu yooyu leeral na ko waaye wal utaas ak tamit tishooli wa tasaa'ub ak li nga xam ne moo jëm ci ëbbali ëbbali taxoon nañ ci ci hadith bu njëkk bi taxoon nañ ci bu baax waaw waaye mu des nan nga koy delloowee waxoon nañ la lool waxoon nañ ko ci lu gàtt mais day indi hadith yooyu ci hadith bii di ñëw nag lay commencer loolu waaw muy hadithu ki nga xam ne mooy Seydina Mawlana Abu Hurayra waaw ba pare dugal ci diggante bi ah, Seydina Abu Muusa beneen xadiisam boo xam ne waxoon nañ ko tamit mooy yahuud yi bu ñëwee ci Yonent bi saa saam di tisóoli tisóoli lu ta dara dalu leen ngir rek a leen yarhamukallah Yonent bi saa saam neen leen yahdikumullah <laughs> wa yuslih baalakum waaw yi tiit loolu tamit est <laughs> ah, waaw wala da ngay tisóoli faa nga teg sa loxo wala mouchoir wala sa sa kuddu bi wala sa kii après nag nga asperger nit ñi dëdee dëdee dëdee dëdee ak day narin yi génn ak lépp sa bakkan yi li ci génne yépp nga arrosé ko nit ñi takkal leen naan ah maa ngi yëgalu de waaw waaye daggatum ñandaxit nga sànn ko sawaay mali moom kii nga sànn ko benn kii nangam ba pare naan naa ngi yéggalu sawaay loolu tamit lay sa minal <laughs> ci lu correct quoi loolu nag teggin yooyu lay ñëw ak tamit tegginu mu ñëwaat ci ëbbali taxawoon nañ ko baax mais moom lay jeexale mooy nit ki bu ëbbalee est-ce que day taxaw te waxoon na nag ci saytaan la jóge taxaw <laughs> bay waaja coroxam <laughs> ah alhamdulillah est-ce que ngay def noo koy defee